wala suuratul ghuraf ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim balaa qad jaa'atka aayaatii fakadhabta bihaa wastakbarta wa kunta minal kaafiriin kon ñu ñëw ci laaya bi ñu ngi woon kon ci laaya bi ñu weesu woon ci jotaay bi ñu génn fi nga xamante ne suñu borom ci la doon wax naan topp leen li nga xamante ne nii mooy li gën rafet li nga xam ne moom la wàcce moom laa wàcc ci yéen muy alquran ji di sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax sunnaay yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi wahyu la kom li suñu boroom wax ne wa maa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa mu ne yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi moom du wax lu dul loo xamante ne nii du wax ci ñun en tant que doomu aadama la ñu xame bakkan wa ma yantiqu anil hawa in li muy wax nekkul lu dul wax yu ndéey loo xamante ne révélation la man maa ko ko wax muy wax yu boo xamante ne ni yu xaa moom lañ ko wax yu kon loolu la kon mu ne topp leen loolu le nga xam ne moom laa wàcc mu tukkee seen borom laata ah bugal mi di leen ñëw ci mbetteel te du ngeen ko yëg damay bañ nag lii laa leen di bañal yéen sama jaam yi lii ma leen ko dee mooy lan mooy bés jot bés ba ngeen di faatu wala bés ba ngeen di gisee mbugal mi yawmal qiyaam naan yaa xasrata maa ngi wucc waay waaye woonaa sama rëccu de ci li nga xamante ni moom laa gàttañ lu ci sama wàllu borom bi tabaaraka wa taala ci jaamu ko ak topp ko ndeke man daal ne moo woon si sama àddina lu dul koo xam ne dama doon saboote daal waaye it leneen loo xam ne gërëmuma ko ci yéen te bëgguma ko ci yéen de mooy ab bakkan di ñëw naan law anna allaha hadaani ay waay bu ma boroom di tabaaraka wa taala moom de bu doon ne gindi na ma konoonte kon dinaa bokk ci ñuy ragal yàlla wala mu ne leneen li nga xamante ni gërëmuma ko ci yéen te bëgguma ko bakkan ba di ko wax ëllëg moo tax ma leen di artu léegi di leen yëgal mooy mu muy wax bés ba mu xam ne am xiina taral azab bés ba muy gis mbugal ma naan way man de bu ma amoon ak dellu de kon de dinaa bokk ci ñay rafetal loolu lañ la waxoon ne kenn du layee li nga xamante ne mooy dogalu borom bi tabaaraka wa taala képp ku laye dogal lii borom bi teg laay yiñ war a gis tey moom la lay tontoo mooy balaa aha kay nga ne kenn aw taquula law anna allah hadaani danga doon wax ne ah bu doon ne bi wala muy bañ waaja dina wax naan bakkan ba way bu doon ne borom bi di gindi na ma kon manonte kon dinaa bokk ci ñuy ragal yàlla suñu borom ne balaa ah kay ma gindi woon la xat jaat ka dëgg dëgg dikkaloon na la aayaat yi sama màndarga yi aa yiy wane ne sama man-man sama sañ-sañ sama kàttan te man liy wane ne man dong lañ war a jaamu te waruñu maa bokkaale de te waruñoo mooy samay ndigal de aayaat yi waaye dikkanoon na la aayaat yi sama laayay alquraan yi doon nga dégg ñu koy jàng fil ghuduwi wala sal bëccëg yeeg ngoon yi nit ñi di ci waxtaan di ko leeral nga toog mel ni yow concerné wu la boo ko déggee sax mel ni ka annaka ka annahum humurum mustanfira mel ni gaynde sibi yooyu nga xam ne ay mbaam dañoo gisi gaynde yu xiif yooyu ni ñi koy dawe noon ngeen masoon a mel kon yow borom bi danaan la dëgg-dëgg balaa xat jaat ka badabaloona dëkkal dikkaloon na la dee aayaat yi sama màndarga yi aayaat yi sama alquraan yi fa kaddabta biha nan nga ko def lan nga ci tuuyoo ba mu la dikkalee fa kaddabta biha nga weddi ko na mu gën a ñaawee wastakbarta ngay rëy rëylu wa kunta minal kaafiriin te yow mii di wax dangaa bokkoon ci ñuy suul jëf ci yéeféer yi nga bokkoon yi nga xam ne ñoom ñu delloo njukkal seen boroom tabaaraka wa taala lii mooy tontoob képp koo xamante ne nii dangay layee dogal di ci sa ñaawteef yi nga nekk lii la la boroom di di wax déedéet boo nee man yàllaa ko dogaloon leeraloon naa la yoon wi inna hadaynaa as-sabila comme ni ñu ko gise woon man maa ko gindi teg ko ci yoon wi de leeral ko ba mu gis siraatal mustaqim mu leer indaw imma shakiran bu neexee bu ko soobee nag bu nit ki mooy tànn ko daal bu ko neexee mu sant borom bi mooy mu topp yoon woo wa imma kafura bu ko neexee mu suul jëf ne man sama yoon newu ci sama bakkan laay topp sama programme laay topp programme àddina bi laay topp nga nga xam ne dara yàlla bokku ci waa léegi defal boo ñëwee nag lii xew ngay bëgg naan borom bi bu ma gindi woon mooy loolu la alors que jaam di nag bu dee nag dafa def loo xamante ne nii mooy dogal kenn du ko layee ci loolu def lu bon ba pare naan moo tax ma ne la woon kàddu gi ñu naan yàllaa ko ci xiir loolu du kat du wax ju jub déedéet yàllaa ko ci xiir bu dee lu bon ñu ne yàllaa ko ci xiir te bu dee ñu naan jàmbaar la woon loolu du wax ju voilà même bu dee ñim ñeen koy wax nit da ngay fexe sa làmmiñ say wax sa xaal sa état sa lépp nga fexe yar ko ci ni nga xam ne noonu la alquran bëgge yi nga xam ne mooy tegginu alquran ngay fexe yar ci sa bopp tegginu yonent bi alayhi salaatu wassalaam même bu dee ne wax ji moo siiw fexeel yow sa làmmiñ làmmi woon ji fexeel nga koy corriger fexe di fexe yow ba wax yooyu boo ko bu ko waxati fexeel di wax wax ji nga xamante ne nii saa su ne mooy dëppook alquran waaye mooy dëppook njàngalem yonent bi salawatullahi wasalaamuhu alayhi waaye nit ki nag bu ñëwee nag reconnaître bu dee ne dafa def lu dul noonu ne ah borom bi man de maay jaam boo xamante ne tekkiwu dara man mi nga xamante ne maa ñàkk xam sa gëdd ba to ba am sañ-sañu man-manu kàttanu nga may ma loolu lépp ma waroon la cee jaamu aw ma dara lu ciy may def lu dul ma ñëw di la ci mooy kooku bu defee lool dellu ci boroomam boroomam bi na naan ko déedéet voilà man maa dogaloon loolu ci yow moo tax daal di koy jéggal gis nga mooy loolu la boo ñëwee wane sa bopp wàcce sa bopp borom bi danaan la déet maa ko dogaloon wax nga dëgg lii nii yépp mooy def nga ko ci ñaawteef waaye daa fekk ne man maa ko dogaloon ci yow moo tax mu jéggal la waaye boo ñëwee nag di lay dogal moom danaan la déedéet leeraloon naa la affaire yi nag yónni woon naa la bu yonent yónni woon naa la ñoo xam ne koñ ma nga dëkkoon am na ñu la mën a leeral mbir yi te rajo yi da ko doon dégg télé yi di ko dégg yaa doon xool la la neex chaîne yi la neex nga doon sélectionner chaîne film ak seenu telenovela ak seenu caaxaan kese nga doon dégloo musique ak mbënoo xumbaay ak tulli kese nga doon déglu yow bëggoo woon a déglu alquran chaîne yi alquran yi bari bëggoo ko woon a dégg fi ñuy waxe diine bari fu conférence diine amee soo fa dem fu ay lu ñuy wax mbiru yàlla doo fa dem waaye fépp fu ñuy waxe mbiri caaxaan fa nga doon dem kon nan nga mën a ñëwee tey di laye naan ay bu ma borom bi gindi woon déedéet loolu kon yow leeraloon naa la yooyu yépp nga tànn la la neex waaw kay kon nag affaire bi nañu moytandi ko dan nga kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ne mu ne wa yawmal qiyaama mu ne bés pinc gis nga bu yawmal bésub taxawaay ba jotee de taraa yow jullit bi di nga gis yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di nga gis waaye yow jullit bi topp ci tànkamit di nga gis ne alladina kadabu ala gaa yi nga xamante ne ñoo doon naral borom bi tabaa ñoo doon nar borom bi tabaaraka wa taala lan la ñuy nare ci borom bi mooy doon ko ne bon yàlla nag yow am nga ñoo xam ne dañ lay jàppale ci mbir yi fokk ñu jaamu leen nag mooy comme yow mooy gaa yooyu nga xam ne mooy bokkaalekat bi mooy expliquer kat bi gina mag expliquer mooy wax lu amul voilà <laughs> waaw loolu ab jargon la waaw am nga expliquer mooy leeral mbir waaye waaw fii moom daanaka moom comme li sëriñ bi di wax. <laughs> radiyallahu anhu boo nee expliqué moom moom loolu la mooy mooy wax daal loo xamante ne taxu koo demee noonu wax ju surandee mu ne kon di nga gis taraa di nga gis alladina kadabu ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi nga xam ne waxkatu lu amul yi ci wàllu borom bi tabaraka wa di ko bokkaale waaye bokk na ci ñi gën a garaaw mooy ñi nga xam ne wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun comme niñ ko waxe woon ne dinañ ñëw ci suratul araf insha allahu taala buñ ci àggee mooy kii waxal borom bi tabaaraka wa taala lu dul noonu ak kooku it moo ki nga xam ne mooy nar naan yonent bi alayhi salaam xam nga yonent bi alayhi salaam na ne man kadaba alayya fal yatabawwa maq'adahu minan naar nee na képp koo xam ne daf maa waxal lu amul man yonent bi alayhi salaam kooku moom na waajal chaise ban ba nga xam ne ci lay riigu ci lay dëju biir safara moom dina fa dugg moo tax ci beneen riwaaya dane fal yali jinnaar képp koo xam ne dafa maa waxal toog naan di wax ay xadis mu leer la ne xadis yi mawdu la mooy dañ koo fomante dañ koo créer du dégg amul yonent bi alei sat selaam masu koo wax waaye nag ñu ngi koy bind ci téere yi yow borom bi may la nga xam loolu ba pare di ko nettali te leeraloo ne lii du dëgg yow bés boo ko waxee nettali ko yonent bi alei sat selaam nee na yow woomu yow moom bu yaboo nga dem rek dugg safara kenn manu ci dara foo jaar bi ñu fa dem kon nag affaire bi xanaa nga tuub tuub ñu sell dikka fii nii ci biir àddina bii laata ngay faatu boo fi faatoo wee noonu kenn manu ci dara yonent mi alayhi salaatu salaam a ko wax léegi nga dégg ay juhaal ñoo xam ne xamuñu dara naan noo yonent mi alayhi salaatu salaam dane man kadama alayya képp koo xam ne daf maa du daf maa waxal lu amul waaw waral ma ci sama kaw waaye képp man nag waxu man defuma loolu man li ma def kasabtu la hoo man dama ko dama ko waxal lu dul noonu ngir defaral ko ay mbiram mooy ngir nit ñi dina ñëw ci lislaam mooy comme ni ngay gis rek téere alxuraan boo gis tafsir boo gis saar bu nekk ñu ne la lii mooy ngëneel bi lii moo ci nekk ci ay ngëneel loolu noonu mooy amul loolu amul fenn foo xam ne yonent ci alayhi salaatu salaam mooy dafa wax saar bu nekk ni lii ngëneelam lii la foo ko gis moo tax al imaam as-Suyuuti rahmatullah alayhi mu ne loolu koo ko gis ci téereem mu fees fa xamal ne lool salte la wala beneen bi mu ne fa zar bàyyil te loolu taq-taq la tilim tilim na danga ko sànni moom al imaam alxaafidu suyuuti rahmatullahi alayhi wa radiya anhu kon nag affaire yi loolu la waa day dama koy naral kon loolu moo gën garaaw sax damay naral yonent bi alayhi salaam ngir ay mbiram defaru kon mooy yonent bi alayhi salaam daal li ko borom bi jox yépp ngir mu gindi jaam yu doyul ba benn ab ab sàmba allaar bu tekkiwul dara war a taxaw fee moom di wax lu amul ngir mbiru yonent bi alayhi salaam daal di dox loolu moo gën a ñaaw sax waaye di ko waxal lu amoon wallahi taala man gaay damaa foog ne seen xel yi dañ ko anesthésier dañ cee cuut benn pikiir bu tax dootuñu xalaat dëgg dëgg dëgg kon nag loolu la de mooy wax ci diine loo xam ne leer na ne amul wala ngay tatone di wax loo xam ne naan naa naa ko tontu nii ñu laaj la masala boo xamul neel xaw ma te xam leen ne xaaju xam-xam mooy nga ne xaw ma lool kay loolu la yonent mi alayhi salaam laaj nañ ko mu ne xaw ma laa laaj naa Jibril mu laaj Seydina Jibril naa Jibril ne xaw ma xaaral ma laaj borom bi tabaaraka wa nag bu dee ñoom ñoo naan xaw ma yow nan nga fi mën a nekk lu ñëw nga ne di ko tontu waaw bu dee am nga tontu bi kay lu leer ci alquran ak sunna hayya ala bismillah alhamdulillah waaye boo ko amul di tatone te yow amoo li nga xam ne mooy darajatul ijtihaad fi ki nga xam ne mooy xool texte yi ndax daf koo xam.